Laylatul Qadr ni saaru qalil la de makkiyatun ko def masala ismaani ñaar la waxal ko na juróom fukki ayatin ci kaatu bismillah suñu wax ko ci jubur rahmaan ko daal xewal ñu naax ñu ci yaar yaar rahim ko daal xewal billahi ta'ala ko ñu ñu la wala ala umma ya qan murad yi ñu ñu ñu ci ñu ya harafi bokk saare baasim bokk saare la bokkoon loolu gën a wér ci seen firi waaye wal qalam yi gëñu na ma qalim ba de bi nga xam ne jëlee yàlla bindee lépp lu nekk ak lu fasoo nekk ba tënkal yàlla wa maa yasturuna la ñuy bind ñoom malaaka yi ak lépp lu malaaka yi di bind suuf ak xay maa anta déet yow di mag noonu nga di suñu suñu dina ma ci rabbi ci sabab si xéewal ak borom sa rek mu ne jëm naa ci xalim bëgg yàlla bind yëf yi ak malaaka yi bind ak lañu bind lépp yow xay yonent yàlla Muhammad suñu jàpp ko de di toog ci xéewal bi nga xam ne yàlla jox na ko mbir ak yonent ba muy woo jëm ci yàlla ñu ne ak njënd la déedéet rek yonent ne ne sallallahu alayhi wa sallam ñu yàlla mooy xalim ba de ba mu ko bindee na ko bindoon mu ne lu muy bind lu nekk ak lu fasoo nekk ba tënkal yàlla mu bind lépp lu nekk ak lu fasoo nekk yàlla parce que téeréem ba nga ne mbind ma tane lépp luy xam xam na ba noppi gannaaw ba yàlla bind xel ba yàlla bindee xel ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko demal mu dem maay kan yaay sama borom bu mag yow yaay kan maay sa jaar ba toro mu ne musuma bind mbindee moo xam ne yéege naa ko ni yow danaa la matal ci képp koo xam ne sopp naa ko waaye dinaa la wàññi ci képp koo xam ne dama ko bañ de gannaaw ba yàlla bind bakkan ne ko dëddul mu dëdd mu ne jibritil mu dëdd mu ne ko maykan mu ne ko yow yow mën a man mu ne yow yow mën a man nga fa tontu xam nga yóbbu safara ñu fab ko yóbbu ko ca safara lakk ko junne at génne ko indi taxawal ko ci kanam yàlla yàlla ne ko maykan mu ne ko yow yow mën man mu ne yóbbu leen safara ñu yóbbu safara ko junne at delloo ci ko maykan mu ne yow yow man man yàlla na yóbbu leen safara ñu yóbbu safara la kati nga junne at. moom mooy li ñu da nga am yool boo xam ne amutoon xap ndax yàlla xen na ko yéen boo xam ne mosu ko yéen benn jaam Musa ci Firawna rek lañ ko yónni woon xatar gi day mu nangu ko looloo sooral maqaamam kon nag Muhammad mi nga xam ne dañ ko yónni ci ñëpp mu xëy di kenn àdduna yëpp di noonam mu yàq diine ñëpp ñëpp di noonam muy kenn mu nangu loolu. te loolu kay yooyu yëpp seen yàlla moo tax ba yonent yëpp moo ci gën wa innaka naka yow yonent bi ala xuluqin aji nekk nekk jikko asimin bi aji mag mu ne ko yow yonent bi ku jikko nga yàlla ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taggewu ko dara lu mooy naka rek sa jikko baax na moo tax kuy xeeb jikko ju rafet rek da laa xamut mbiram yàlla yonent bi nga xam ne mooy gën ci mbindeef jaamu yàlla gën a moo ci mën jaamu moo gën a muñ moo gën a sant dañ tuddee ko Ahmad ak Muhammad ak Hamid ak li ma am ci ngëneel yépp yàlla nga koy tagg rek jikkoom ju te yonent na ne sallallahu alayhi mu ngi jëkk a tëral ci parce que lépp jaam bu pencam yàlla bu ay yiwam jikkoom ju rafet de moom la ñuy jëkk a peese bu ko mën naa rafetal de nee waaye jëf li dina bëgg a jëm ñëw ci dàkka ja yonent ne waaye ñu ñëw ci buntu ba ne lay duggee su ñu aljana la bokk ñëpp xool buntu ba Abdoulaye mi salaam ñëwee fa saa dañu daal di ko laaj ne ko luñu fa jëf dañu ray ko ndax yonent ne ci ñu aljana la bokk mu ne julli yu bari di xoor yu bari waaye daal ma tey am naa pas-pasu dinaa mën li ci defal doon jot sama xol bi du ma ci bañ kenn sama lam yi du ma ci wax kenn lu bon du ma bonante danaa danaa ma wéeru ba fekk sama xol bi du ma ci bañ kenn sama lam yi du ma ci wax kenn lu bon loolu daal laa yaakaar ne moom la ñu ne ko xam ne loolu la yéen suñu lab daal ci sama xeet gën a ñu julli yu bëri ak soor yu bëri ak sabax yu bëri ñu dem ba gën rek xol bu mucc ci mbañale kenn wala ñaane kenn wala réew ci kaw kenn ak lamiñ wu jàpp bañu dem kenn lu ko wax lu bon dañu xadis ne Babacar dañu dem ci bay julli yu bari du yàggal koor yu bari dañu leen rek loo xam ne ñu ngi ci xalam laaj nañu Aysa ko ne ko yàlla nekk ak yeneen ci jikko moo leen jikko yonent bi mu ne jikko mooy alquran rek su bëgg a xam ne jikko yonent rek na jàng alquran lépp lu alxuraan sax di jikko jëf joo xam ne alxuraan tagg na ko rek loolu ñu di yonante jikko ji alxuraan tagg rek loolu jikko yonante lépp lu alxuraan bañ rek loolu yonante laalu ja dara ku bëgg a xam yonante rek na jàng kaamil bi lu tax moom mooy alxuraan yi dëgg-dëgg bi kaamil bi mooy alxuraan yi melo yi moo tax mu ñëw wutale dafa tëkkiroo xam ngaa gis wayu tiro xam nga ñoo gis ñoom gaay yi kuñ kan ci ñoom la almas dañu bu nekk rek yow ak ñoom ñëfar yi da nga gis ñoom danañ gis ndax ci dina jàpp ci yéen ñaar ndax yonent yàlla Muhammad la dina jàppoon am ñoom ñu koy wax ñoom la dina jàpp dina rab kana ka borom sa wa moom alamu aji xam la mu ñoom na moom sa dini walis dini wa moom alamu aji xam la mu dina ta dina ci way gudde xalaat sa bul topp am topp dina way waddu waaye bul topp xéefari de waddu li bët nañu law tu dini ak nooy fa ñaan leen koy dina fa ñooy ba ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xuloo bi rek baba bi rek xeex bi métti na léegi nañ juboo nañ ñu ñëw ànd ak yow sa yàlla njëriñ ba déwén loolu ñu ne ko ànd ak ñun si yàlla yi beneen at ñu naa dem sa yàlla kon nag loolu rek ñu juboo moo gën xeex moom la yàlla ne ko bu leen topp rek ci seen wàll ñoom ñu nooy jëm ci sa wàll waaye bu nangu loolu de mu daana tongo xaraam na bokkut ak mudaaraat mudaaraat moom yonent mu ne sadax la mudaaraat naa fi sadaqatun ma ne bones ci mudaariyal fadaaroo yàlla yéen ne ma sant ma may mudaaranteeg nit ñi yoon ak yéen itam jëleen mudaaranteeg nit ñi mudaarante sadax la na bu fekkee du kéefar sax buute nag mudaaraat soo seetee maanaam yëpp ñu jëm joxe àdduna li sa diine nit lépp loo mën a bay ci sa àdduna loo mën a jox ci sa àdduna loo mën a ñàkk ci sa àdduna li sa loolu mu la mu nag mooy joxe sa diine rek ngir sa àdduna nit loo def mu sa diine ngir bëgg àdduna tax nga def ko loolu mu la kooku moom haram na mu daaraat la mu haram na mu daaraat bari bari bari bari jàpp ko ci kër gi dëng rek lépp loo joxe ci àdduna yi ñu ko diine mu gaaraat la mu gaaraan li tëjee yu bari bari jàpp ko ci benn baat mooy loo ci jëfe diine rek nga bëgg àdduna rek mu gaaraan la rek rek naka nga xam ne xeexal yi dañ bëggoon yonent ci nabanteeg ñoom nangu dara ci seen baat yi rek ñu jubóo moom boo ko jubóo mu jëriñ wala ko ci ku la laafin kooku wàcc na ci wàllu ñu ko rafet nga xam ne xabaaram dina ñëw fi léegi yàlla ko naa wala tey bul topp moom la ñu yónni woon. illa xalaasin bépp gënaa ko nag nar bul topp wali bi mu xarata gën ko te lépp luñ gën dafay fan. maa ngi leen ko daal di xeebu. bu mu yore ni nag yàlla na ne ko xeebu la ndax jëmmam dafa soow fan nga xam ne doo ko gis ñu ko teg kilifa. am naa ku di jowaa ko nag ñun ñaa. koo xam ne foo ko yi ku di te ab la boo xam ne ñaar ñu jaar seen diggante rek daqale leen rambaaj kan nag doo ko gis mukk lu may doomu haram la koo gis muy rambaaj ci saqale diggante xarit rek bu laajte mën naa leen suñ saraatoon lil xayri ci yiw koo xam ne du joxe xaqi xaralam moo tax ñu tudd tooñaatoon nit ña ak ñu tudd bëri ci bakkaar ma tudd ku dee aji ñaaw jikko ku dee aji gànjañ gan yi ñu ngi tudd waaye gis nga si Ibrahima daal dafa am lu jëkk naa lool de. gannaaw melo yooyu yëpp nag doomu jaaro wala bàyyam duñ koy juddoo la ñuy toog ba guddi. ñu daal di fab xeegam. dem fekk yaayam ca néegam. ne ko yàlla Muhammad yooyu xas na ma fukki xas. juróomi yent yëpp naa ko ci sama bopp. muy dëgg. benn bi ko fukkeel na rek yaa ko mën a sama bàyyi jur ma. wax ma ci dëgg nag léegi wala ma rey la ah mu ne ko wax na dëgg de sa bàyyi su ñu defoon du ci doom te alalam dafa bari woon ma ragal alal jële ci moom ma jox sama bopp sàmm ba sàmm si borom sàmmal gëlëm yi moo la jur moom walit moomu mu ne ma man de xaw ma nu may def ak Muhammad ñu rek mbooleem fukki xas yi ma xasoon yëpp xam naa ko ci sama bopp di ko fukki yoon sama yaay dëggal na ko rek soo walit Abu Jahl mi ngi am rek moo ko waaye moo ko xalak waaye moom gëm na doomu njaalo nag yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na du dugg aljanna mukk ak doomam ak doomi kooka ba ci ñetti kër yonent na ne dañ leen di sant pencam yàlla ci melaw golo ak ci mbaam tugal yonent nga wax ci doomu njaalo fóode yi nag ne waaw ni doomi njaalo ndax mooy doom bi njaalo ba mu dugg ci njaalo bu fekkee kooku la kooku lu mu def moom de du dara bu fekkee dem na ci safara daal dem na safara ci bakkaat boo xam ne moom defu ko ñeneen a ko def te yàlla du tooñ kon na doomu njaaloo ji yeneen te wax ne du dugg aljanna mukk kan la mooy njaalookat bu dëkkee njaaloo nit nga xam ne xarekat boo xam ne du tàggoo xare saa yu ne mu ci xare dañ koy wax ne doomi xare la naka noonu itam ku nu njaaloo moom la ñuy wax doomi njaaloo ñu ne moom dafa judd woon sax ci yoon waaye doom bi nga xam ne ne moom sos na ci njaaloo kenn ci jaam la bu baaxee jaamu yàlla bu baax la bu bonee di jaamu yàlla bu bon loolu moo wét an kaana ngi dem nekkam saamaalin di borom mi borom jur wa bañ doomi góor moom waliit nag li ko tax a dow mooy lan dafa bëri woon xalal bëri doomi góor de na fukki doomi góor ak juróom ñett moom waliit nu moo ko moo jub xaalit nu waliit isaatu laa dem jàngeer naa alay ci ayaat naa alxuraan qaala mu wax ne asaas la wërëm mëri ñoom dëkk yaa ngi loolu daa wax ci alxuraan kuréel yëpp na tey di waxtaane melo yi yàlla melale jaam bi kan la ci ñoom moo ku wax ku yàlla moo mën di wax ñu naa wàññi mu Muxraf la ñu naa Aas ibnu Waa'il mu xoo xam na noo mandargaal ko alal korkoom itam dagg bakkanam ëllëg di dagg a def buñ xaree dagg a ñu dagg bakkanam rek kooku laa wax bañ demee xare Badar ñu dagg bakkanam ñëpp xam ne mooy wàllu mooy wàllu dëkk. dinaa ne tamit balaw naa nattu na leen ñoom ñoom Makka jaati bépp juróom ak ah, suuf dama balaw naa naka la nattoo ma faa doon jënd si waroon aljanna si waroon tool ba rek yàlla natt na ñun Makka nam na toon waa tool ba. ak sama bañ jëñee. te te mun naa ah, walaay danañu fàq ko mos bi yéen a mën nañu di wéy si gën walaay dañoo amoon seen baay dafa amoon tool boo xam ne xeeti meññ ñëpp nga ca at mu bu koy fàtte dafay wax miskin bañ daje bu fàttee ba noppi indi rek lu doy ci ndëftalam da ca def mu ne miskin yi sax leen séddoo loolu moom borom tool dam dee nag day ay doom doom yeneen ndax ñu duñ daa nekkee woon ñun bu ko wéetoolam rek wacc ko ñu ñu séddoo ko dem ñun tool bi jot naa góob boo lëgee nañ koy góob ko te bu fa mel ni miskin ñëw suñ góob rek te dee suñu góob moom kan la woon naa def loolu sax fa taa fa tawaj alaa ca tool ba taay fa safara wu daa ji wàcc mi rabbi fa borom sa ca tool ba guddi ñoom te ñoom naañ moo ne way nelaw lañu lakk ko ba mu jeex fa asbahat kon tey moom tool ba te tool ba lakk na ba mel ni def jana ndaayaan ñu tukk parce que maa daw kañ xewante mu fi nit ñi ñu koy xëy te suba tural nañ ñu koy xewante am na tam digal nit kooku doo xëy de ala fik ñu ci njëriñ seen suñ ko dundal nekk ngeen saari ñu di sàkk de ñu bëggee sàkk seen tool xew xew leen bëttal na nañ dem sàkk kon ko waxoo kañ bay woon te ñoom yata xaafatuna danañu biitoo yata wax ndànk naa wax leen bu ko gis ciy def naka mbiram nit daye xoolal naa bu xarab alyawma tey na même muslim bi dugg waxalaw dañ koy ala xardin ci ci ala xardin ci tere way ñàkk xaadir na mbir mi ñu way na ko lekk ak tool ñu koy ne tool bu miskin benn miskin bu ko dugatee te booba mbir mi ne mën nañ loolu daa ci tool rek mu di ak ndaawaan bu ñu fukk wala maa raawa ba ñu gisee ko xaadir ñu wax ne ñu naan ko la ba leen réer réer lañu dañu ñëw bu ci tool ba ñu sa tontalaat ne ah moom la kat dafa lakk ñu ne bal bëri naan ñun a na ñun xaj nañu réeruñ te bal baa ngi waaye daal waaw wala danga na ma ñan ñi xaala wax aw sa tumum aji gëm seen alam akol ndax waxuma woon lakkum ñeel leen dara bu soobee dana tere ngeen tabaal ngir ngeen di way tuub ñeel la ba di wax ne da ngeen xaye nit ñi seen xàq laa leen waxoon ne bu leen ko def ngeen tëma mën naa leen na ngeen tuub ci yàlla ni seen pas pas bi leen ngeen tëma xaaloo ñu wax nag ñoom ñëpp ñu delluwaat nag ci yàlla subhaana rabbina tuub nañ sell ak borom na di ñu ne dëgg-dëgg ñun a tooñoon bi nga xamee ne way ñàkk ñi dañ leen a bëgg a xañ seen xàq a baax bala sa jublu baax boobu a seen ala baax boobu si ñenn yàlla laa mën a dañu yeddante ñu a yeddante nag ku ne naa morom yaa a sa xewal xaaloo ñu wax ne yàlla woon naa des ko nekk la ko ku ne nekk na mu faatu di way jaww ñu daal di dellu nag fa attan rabbuna borom sunu an yubaddilana bu mu wattaleeg ma xaaral lu gën min aaja tool ba dinaa ne tamit wax bon wala tamit lu la rabbina gën ci borom sunu ñu daal di toujours dellu ci yàlla ne yàlla mën nañoo wutale sax lu ko gën yàlla na leen ab tool nag boo xam ne Abdoulaye ma xam ne waaw gis na ko jëgg sama bu ni taxawaayam nit te saa yi ko kenn ñu def ñu de alankaabu leen dugal ma ci àllaaxira ak borom moo gën a a la ñu yàlla min rabbihim fa borom seen janaatin na'iim aljana xéewal de afana ya'lu destinu al muslimina jullit ña wal mujrimiina ko xéefar de maa lakum ana lool ngeen kayfa tahkumuun nak ngeen daxatee di daxatee bu dëng de am bayit lakum ñaan leen kitaab bu téere bu ñu waxal ñu ngi waaj tadrusoona def da ngeen jàng fii ci moom ina lakum naka aji nak la ñee leen fi al da ngeen tànn ko rek ñun lakum nakaay bi nekk dañu leen fi ci téere ba lan la taxaw ren lu ngeen tànn am lakum am ñaan ren ay maam ay kóllëre xale naa war ñun yàlla baale ko suñu digal dëgër ilaa saamati bi ci tënkal yàlla maanaam déedéet ñun lakum nakaay bi nekk dañu leen la ma tax lu ngeen xatte ñaan seen bopp yàlla soo wóor woon te lu ngeen wax rek loolu laay def déedéet salum leen ayum kan ci ñoom di salum aji war leen di sare bi ci am lawum am na di way pour jàngatal yow ma yëg sa fu def ba jëf ni mu ñaan saa tamit ci teer de jàngatal tënkal yàlla def ba nga xamee ne njub na dina topp ba nga xam ne ku nekk da nga wax sa teer de loolu ñëpp la ci yaaram bu njub dafee rek ñu ne wax leen seeni teer maanaam jafe-jafe ñëw na bu tënkal yàlla nag ah ba nga xam ne waaw nga doon jaamu tey doon jaamu ñëpp dañu leen ci benn sàkk jaana maa ngi teew ku nekk waaw sa jëfandiku sa ndeyjoor sa càmmoñ jaroog ku nekk dana wax ne waaw wax leen teer rek boobu daaw nag day fexe wala ñu nekk ci biir mbir ci biir balaa sama xalaat ko tey ba tam ci def ah fi antam bi ay jikko ak taanu ay bëtt yéen su ko defee yi fële taxaw nag mbir mi ne ñoom laa weddi ñu yàlla gëm nañ yàlla ne mbooleem ñu teel ci pencam yàlla ñëpp nañ rek nañ nañ rab ci jóotali ñëpp rab ci jóot jóotali ñoom seen yàlla yaram yëpp yàlla def ko mu mel ni benn dénk rek mën a suñu ngemu yàlla ne si jóot leen ma ne ñu ne tort toor ñu ne ñu ne si jóot ñu ne janoon yàlla mu mbër mi te mënuñoo def luñ leen dugal te xakuñ dina mun leen dugal ci traité ñu nga torop lu tax ngeen dalee nag waxat kaa noonu kon ñu a defe xooleen ci àdduna dina tuddee di jëm ci julli yooyu tamit saa dina yooyu nit lañ ci àdduna yàlla daana woote julli saa yi ñu dégg nodd ñu lànk ne duñ julli moo tax tey bi nga ne waa bëgg nañu julli itam yàlla xam leen mënuñu julli de te kër yi na wala ñu tëkk waat ko gën a woo di def la bi ci biir alxuraan soo fabriqué mu xam ne mooy jëndee mu nekk laa la xam te ne nii liggéey am. waaw mu loolu gën a mën yéex a dem ñu ne kay ñu ne kat jaay fan man wala mat ñu aju doole rek waaye wala ñu dund ci àdduna rek di rek xate nañu ñu nekk rek yoon. waaw ñoom na ñoom gisal lañu ñu ma xam ñu def tey am nag nga leen di laaj tey mais doo jotoon alxuraan bi ne dañ la fayee ñu ragal a perte moo tax ñu bañ a dem am na nga xam am na aju nekk alxaybu faddu am la muy mafu dafa nekk fi ñoom boobu ñoom yàq ba danañu dund parce que bu ñu ñu rabbi di jaate borom sa yàlla dana àtte ci ñoom lu ko soob moom wala tax comme bul nekk te saaxi bi dafa ci nekk borom jël yore bul mel yow ñu yónni sa indi masaa ba mu woowee boromam ci biitub jëlee woo ko moom mag moom kuñ feesal nga xam ne mu woowee boromam ci biitub jëlee te boobu mën la fees ak jàqarale loola am sa daara ko hee نعمة كيلا من ربي يبتك لهم لن يستنك سنوك جل هرائي سفرك ويوك محمد مومن كن يعمل مولي يالا كتباتل بيو سامي تسفرك سامي تسفر دم يعني كنا يالا جبنك يوم يعطيه وعا دخل يوم تيالا جبن وعا سفر يرمان يالا دباتل كن كن دمين تسامي تسفرك فتن من يعمل اتبعه تسامك ربه برمان في أبي منك وجعله تنبه من صالحه كهنه وإن يتعب الذين اتهروا لا يسبقونك بأبصارهم ويقول تواصل وقت ما كان قبل يهرين nee nañ nag léegi moom la ñu daal ñu ne fexeel nañ ko ko rek jëriñu léegi léegi nañ jiw boo xam ne ñooy bani asad ñoom ay dëmm lañ ñu ne ñu xool rek nga daal di dee nañ dem rek neexal leen ñu war a ñu ñoom rek ñu nag suñ ko ba nga ci jublu ci la a daal boo ko xool waaw rek mu daal di daanu ñu daal di dem jëli ay seen seen i gars yi ca bani asad leen ba ñetti ñetti fan lañ ñëw bëgg a jàkkaarloo yéen di gën pour rey ko. buur ne woyim yaakaar na ko jagan nga xam ne ñoo nekk fa rek nañu loolu dëkk woon ko di gudd na bi affaire yi ñu ciy dëkkee ñu. xaw nañu ay nit ñoo xam ne dañ la dañ laa bëgg a xool rek nga dee. gannaaw fan ne dañu déggee fikra alquran waaye ak ñoom dañ wax ne. léegi nag moom lañ leen leen fii jëndee lañu. ba mu waxee woon moom laa dikku ndara waa la di yaara mi nañ ngeen bindee ñu teg dina de laa ji wax ngeen ci jàng ko rek waaw ñu ñëw mën nañu ko dara laa laa lool képp ku ko jàng bët ñu laa wàññi dara génn ñu laa wàññi dara defar nañ laa wàññi dara ñooñu wax ne waaw dañoo bëgg def itam dara lañ leen wàññi bu fekkee dëgg la